qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam maghbarratu qadama abdin fi sabilillahi fatamassahu an-nar rawahu al-bukhari rahimahullahu ta'ala kon al-imaamu al-haafidu an-nawawi rahimahullah mu ëndil ñu xadis bu bees ginnaaw biñ gisee ci chapitre bi deux cent 34 xadis bi mu jëwoon gis ci suñu jotaay bii ñu génn moo doon xadis 1302 mu ne woon waan Abi Bakr ibn Abi Musa al-Ash'ari radiyallahu anhuma annahu qaala sami'tu abi wa huwa bi radiyallahu anhu wa huwa bi hadrati al-'aduwwi yaqulu qaala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam inna abwaaba al-janna tahta dhilaali as-suyuuf <coughs> walillahi alhamdu wal minna tey ñu war a gis xadis bi ci tegu muy 1303 junni ak ñetti téeméer ak ñett mu ne waan abi absin mu ngi jële ci saxaaba boo xam ne dàkkantalam moo doon abu abs abu abs radiyallahu taala loolu nag daa gën a siiw kese sinon am na euh, dàkkantalam loolu la siiwee mais tur bi euh, la boroom xam-xam yi wute dinañ ci ñëw insha allah nan la tuddoon li gën a siiw mooy abdurrahman ibn Jabr di Abdurrahman di doomi Jabr radiyallahu anhu nee na mu ne wax na rasulullahi bokkoon ci waa Ansaar ci waa Aws mu ne ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam nee na maghbarat poussière qadama abdin ñaari dëgg tànk ab jaam fi sabilillahi ci yoonu yàlla toolu xare ba pare loolu dal ko ci ay ay tànkam masa poussière ay dëgg tànkam masa poussière ci toolu xare ngir yàlla fa tamassahu naar muy faatu safara di ko lakk loolu amut loolu du am waaw mu ne rawaahu soloona xadis bi al Buxaari daal imaam Muhammad ibn Isma'il ibn Ibrahim ibn al-Mughira ibn Bazdisba wala Bardisba al-Ju'fi al-Buxaari amiirul mu'miniin léegi laaj bu njëkk bi mooy est ce que moom dong moom mooy ki nga xam ne moom dong moo ko solo est moom dong mooy ki nga xam ne moo ko solo. ñu ne la déedéet hadis bi nii al imaamu ahmadu ibnu muhammad rahimahullahu taala di sëriñam solo woon na ko na ko noon al imaam abu isa at-tirmidhi na ko noon al imaam an-nasa'i rahmatullahi alayhi hmm? la <laughs> ah. Ah, allahu akbar ah <laughs> hadis bu yéeme la <laughs> ah lu yéeme la te loolu après bon eh, da gis ni ñoom sabilillah yi eh, mooy eh, xare waaye ñoom dañu jàpp lépp loo xamante ne nii da koy def ngir yàlla loolu dañ ko ciy boole te lool dinaa dinaa la wax lu tax ndax xadiis bi ñi ko soloo ñeneen ñi mooy sabilillah te ne mooy yépp yoon woo xam ne da nga koy sóobu ngir am ngërëmu yàlla mais sabilillah bu ñu ko doyalee xare leen ci jublu waaye fii eh, dinañ gis fenn ci raaw yi liñ ko liñ ko déggee mooy lu gën a yaatu toolu xare kese kanta imaamu Nawawi rahimahullah da ko wëndi fii ngir tegtaloo ci ci wàllu li nga xam ne mooy toolu xare ngëneel lu am nit ko jamono ju fa paase bay dëgg tànkam waxumal poussière fa rek kooku sawara xaraam na ci moom léegi kon ñooñu ñoo ko solo kon wax nañ laal imaamu ñi nga xam ne ñoo ko solo léegi al imaam léegi al léegi al imaam léegi al imaamu euh, al Buxaari rahimahullahu taala daal di koy indi moom kitaabul jihaadi kitaabul jihaadi la ko di wa siyar baabun maghbarat qadamahu man ighbarat qadamahu fi sabilillah mu ne haddathana Ishaq mu ne nettali nañu Ishaq gis nañ ko fan yi muy Ishaq ibn Mansuur Eh, ibnu Bahram al-Kawsaj Abu Yaqub at-Tamimi al-Marwazi rahimahullah génn àddina la deux cent cinquante et un rahmatullahi alayhi qaala mu ne axbarana Muhammad ibnu al-Mubarak mu nekk ñu nettali xabaar ñu mooy Muhammad ibnu al-Mubarak ibnu Ya'la Abu Abdillah al-Qurashi rahimahullah dëkkoon fa nga xam ne mooy Dimashq ay ad-Dimashqi yu génn àddina la deux cent quinze rahmatullahi alayhi qaala mu ne haddasanaa Yahyaa ibnu Hamza mu ne ki ñu eh, eh, nettali xaba nettali moo Yahyaa ibnu Hamza Yahyaa ibnu Hamza ibnu Waaqid al-Hadramiyu mawlaahum Abuu Abdirrahmaan ash-Shaamiyu ad-Dimashqiyu al-Ghassaaniyu rahimahullahu ta'aala nekkoon fi nga xamante ne as-Saksakiyu al-Qaadi juge la woon rahmatullah alayhi moom nag kañ la génn àddina dañ ci wute lu bari am ñu ne 180 am ñu ne 182 am ñu ne 183 am ñu ne cent quatre-vingt-cinq rahmatullahi alayhi qaala mu ne axbarana abayatu ibn rafi' ibn khadij mu ne ki ñu xabaare mooy abaya ibn rafi' ibn khadij radiyallahu ta'ala anhu moom baayam saxaaba la woon waaw <laughs> abaya ibn rifa' rifa' ibn rafi' hmm? eh, eh, moom saxaaba la woon az-zuraqi moom mi kanta moom abaya eh, az-zuraqi al-ansari az-zuraqi almadani yu kañ la gane àddina kañ la génn àddina loolu amu gisuma ko rahmatullahi ala alayhi ah, wa radiya wa radiya anhu wa atbaa'ihi qaala mu ne axbarani abu absin mu ne ki ma xabaare man abaaye mooy abu abs mu ne huwa abdurrahman mizan opposition mooy abdurrahman ibn jabr wa abdurrahman ibn jabr muy abu abs ibn jabr ibn amr ibn zayd ibn jusham ibn majda ibn Haarisa ibn al-Haaris al-Awsiyu ibn al-Xazraj ibn Amr ibn Maalik ibn al-Aws al-Ansaariyu al-Haarisiyu wax naa la li gën a dañu ne Abdurrahmaan mais am na ñu ne noonu Abdurrahmaan Abdallah la tuddoon am ñu ne déedéet Ma'bad la dud la tuddoon mu ngi génn àddina moom nag ku guddoon fan la parce que mu ngi mu ngi mu ngi juddu trente-six ans laata yonent bi alay salaatu salaam di gàddaay si <laughs> trente six ans la laata yonent saa salaam di gàddaay si mooy lan bi yonent saa salaam di gàddaay si trente six ans la <laughs> ba pare génn àddina la trente quatre hein waaw mooy boo jëlee trente six plus trente quatre waaw loolu la dund voilà waaw muy soixante dix ans la dund Ah, radiyallahu taala anhu muy abu abs al bokkoon ci waa aws si waa al ansar radiyallahu anhu anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaala ma barrat qadama abdin fi sabilillah fatamassahu naar léegi eh, gis nga lii mooy gis nga nii la ñëwee xoolal imaamu at-Tirmidhi wa Abu Isa na ko noon al imaamu Ahmad waaye nañ jël ba al imaamu at-Tirmidhi rahimahullah ndax daa am contexte bi nga xam ne ci la Euh, Yazid ibn Abi Maryam euh, ci la waxe woon ci leen dee hadis bi euh, ci yan contexte la ko abaaya waxe woon al imam Abu Isa at-Tirmidhi rahimahullah mu ngi koy indi ci abwaabu fadaa'il al-jihaad an rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam baabu fadli maghbarat man ighbarat qadamahu fi sabilillah mu ne haddathana Abu Ammar al-Husayn ibn al-Husayn ibn Hurayth mu ne nettali nañu Abu Ammar ah, di al-Husayn ibn Hurayth ah, di al-Husayn ibn Hurayth ibn al-Hasan ibn Thabit ibn Qutba al-Khuzaa'i Abu Ammar al-Marwazi rahimahullahu ta'ala génn àddina l'an deux cent quarante-quatre rahmatullahi alayhi moom nag hmm, moo ne qaala haddathana al-Walid ibn Muslim mu nekk nettali ma al-Walid ibn Muslim al-Qurashi mawla Abul Abbas ash-Shami ad-Dimashqiyu al-Qurashiyu al-Umawiyu rahimahullahu ta'ala génn àddina la 194 am na nag ay wuute yu ci am rahmatullahi alayhi Abu Ammar moom waxoon nañ ko 244 la génn àddina kanta al-Walid ibn Muslim kon dañu wuute ñii ne 194 am ñu ne 195 am ñu ne 196 wallahu ta'ala a'lam an Yazid ibn Abi Maryam moom lañ di sànq ci riwaaya Imam al-Bukhari qaala mu ne moom Yaziid ibn Abi Maryam rahimahullah mu ne lahiqanii Abaayatu bnu Rifaa'ata bnu Raafi' wa ana maashin ilal jumu'ati fa qaala abshir fa inna xutaaka haadihi fi sabiilillah sami'tu Abaa Absir radiyallahu anhu yaquul qaala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam man ighbarrat qadamaahu fi sabiilillahi fahumaa haraamun ala nnaar imam at-Tirmidhi mu ne hada hadithun hasanun gharibun sahih wa abu abs ismuhu Abdurrahman ibn Jabr wa fil babi an Abi Bakr wa rajulin min ashabi an-nabi sallallahu alayhi wa sallam wa Yazid ibn Abi Maryam huwa rajulun shami rawa anhu al-Walid ibn Muslim rahmatullahi alayhim wa Yahya ibn Hamza wa ghayru wahidin min ahli Sham rahimahumullah wa Burayd ibn Abi Maryam kufi abuhu min ashabi annabi sallallahu alayhi wa sallam wasmuhu Malik ibn Rabi'a wa Burayd ibn Abi Maryam sami'a min Anas ibn Malik radiyallahu anil jami' wa rawa an Yazid ibn Abi Maryam Abu Ishaq al-Hamdani rahimahullahu ta'ala wa Ata ibn as-Sa'ib wa Yunus ibn Abi Ishaq wa Shu'batu ahadith radiyallahu anil jami' waaw <laughs> Imam Tirmidhi mais ñun nañ wax li ñu fi soxal Yazid ibn Abi Maryam rahimahullah mu ne man damaa laxiqani daf maa dab dama doon dox après mu dab ma kan Abayatu ibn Rifa'at ibn Rafi'a Abayatu ibn Rifa'a radiyallahu anhuma daal di may dab wa ana taman sama xaal bi may dab lan laa doon def machine ilal jumaa maa ngi doon dox ak samay tànk jëm ca àjjuma ja ngir julli ji àjjuma fa qaala abaya ne ma yow ne ma man Yazid ne ma abshir ne ma bëggal yow Yazid fa inna xutaaka haadi sa jéego yii nii nga jéego di dem ci jumaa ja ngir julli ji jumaa fi sabilillahi yaa ngi ci yoonu yàlla waaw ndax man sami'tu aba absin ba man abaya dégg naa aba abs radiyallahu anhu yaqulu muna qaala wax na rasulullahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam Abdullah manir barat képp koo xamante ne nii poussière na xadamaahu ñaari ndëgg tànkam fi sabilillah ci yoonu yàlla yi fa huma ñoom ñaar ñaari ndëgg tànk yooyee xaraamun ala naar yàlla xaraamal na muy dugg safara kon loolu mooy beneen expression malbarat fa tamassahu naar mooy xaraamun fa huma xaraamun ala naar voilà kon gis nga nii la ko context bi la ko Yazid ibn Abi Maryam la ko aba imam Abayat ibn Rafi' ibn Khadij eh, radiyallahu ta'ala anhuma daal di woon waxe kon nii la waaw te eh, rahmatullah alayhi noonu la ko indee comme ni ko imaamu Tirmidhi indee imaam ah, ah, ah, Ahmad nag eh, moom moo ko indee comme imaamul Bukhari waaye wax na tamit ne foofu mu ne lahiqani abayat ibn rafi' ibn khadij wa ana ila al ila al jumu'a wa huwa rakib voilà fii da ne ala absir <laughs> eh, foofu Yazid nee na abaya daf maa dab fekk maa ngi wuy di dem ci jàkka ja ngir julli àjjuma di dox ak samay tànk wa huwa moom nag abaya rafi' mu raakib mu ngi fekkoon moom dafa waroon moom dafa waroon mu dab ma man maa ngi dox moom jumaa jëla jëm man it falaa jëm mu dab ma xaala mu ne ma abshir yow mii Yazid di dox ak say ñaari tànk bégal waaw fa inni man sami'tu dégg naa aba absin abu abs radiyallahu anhu yaqulu mu naan qaala rasulullahi mu wax xadis bi ndawal yàlla saa sallam nee na man ighbarrat qadamaahu fi sabilillah azza wa jalla harramahuma allahu ala an-nar mu ne képp koo xam ne ñaari ndëgg tànkam poussière nañu ci yoonu yàlla ñi nga xam ne moo tedd ta kawe kooku borom bi xaraamal na ñaari ndëgg tànk yooyu fi nga xam ne mooy sawara léegi kon gis nga walillahi alhamdu wal minna kon euh, kii baa ngi noonu mooy euh, taxrij baa boobu boo seetloo kon ñoom fi sabilillahi ki solo xadiis bi li abaaye moom nan la ko dégg déggewu ko ne xare kese la mooy gin naa large xare waaw mooy gin naa yaatu xare kese waaw dugub faatu ci toolu xare gese ah waaye lépp loo xamante ne ni moom ngay dox ngir am moo tax imaam al-Mubarakfuri ci al euh, tuhfatul ahwazi mu ne fii sabilillahi boobu ay fii ni ko ni nga ko dégg ay fii tariqin yatlubu fi haru darra mooy ci bépp yoon boo xam ne nit ki da koo sóobu di ci am di ci ut ngërëmu yàlla kooku la voilà waaye fii sabilillahi buñ ko waxee loolu joyal ko jihaad la ñuy la ñuy hmm, euh, li nga xamante ne lañ ci jublu waaw waaye moom ni mu ko dégg ginne large noonu moo na al imam al manawi mu ne fii bi muy sharh al al jami' as-saghir mu ne fii tariqin yatlubu fiha rida allah fa shamila al jihada wa ghayrahu ka talab al ilm voilà ah imam al mubarakfuri mu ne qultu wa arada abayatu ibn rafi' fi riwaayati Tirmidhi wa kaza Abu Absa raawi fi riwaayati al al-umum voilà mu ne lii la ki nga xam ne mooy al-Manawi wax ne mooy bépp yoon woo xam ne nit ki da ciy soobu ngir am ngërëmu yàlla bu ko defee mu daal di làmb jihaad ak leneen li nga xamante ne yu baax yi comme sàkku ji xam-xam moom al-Mubarakfuri rahimahullah al-imam mu ne man nee naa abaaya nag moom li mu soxla li mu jublu ci mbir mi. ci riwaay imaam at-Tirmidhi na ko Abu Abs mooy ci al yi mooy ci lu ñu joyal voilà mooy sabilillah dëgg la buñ ko waxee joyal ko jihaad la waaye fii ñoom niñ ci jublu mooy lu gën a yaatu ndax ar-rawi adra bima rawa ki solo xadiis moo gën a xam li mu solo te Abaaya ibn Rafi' moom li ñu ci jublu xam na ni ndax ci mu gis ba mu doon wax xadiis bi nekkuloon ko doon dem ci toolu xare ajjuma la doon dem ngir julli ko di dox moom mu war dak ne ko abshir bégal voilà yow mii ma gis ngay dox ak say tànk ay wa yéem naa la yéemu naa ci yow te bégal waaw ndax dégg naa kat aba absin mu ne mu wax xadiis bi kon loolu walilah alhamdu wal minna kantaa nag li nga xamante ne mooy lu kaale li tax xadiis bi imaam an-Nawawi yëndi ko fi mooy mooy euh, déggin bi nga xam ne mooy bi gën a siiw ci te bu bu ñu waxee sabilillah ci la xel yi njëkk a dem mooy jihaad looloo tax mu indi ko fi voilà mooy yow bu nee ne dem ci jàkka ak def loo xamante ne nii amaana soono bi taxu ko diis loolu sa ngay amee ngërëmu yàlla ndax sa taat poussière say dëggu tànk bu ci poussière yow euh, euh, borom bi xaraamal na ñaari dëgg tànk yooyu safara loolu nag bu nee borom bi xaramal na ñaari dëgg tànkam safara mooy kinaayatu anil anil mar'i mooy waa ji lay wax parce que imaginer woo ñu jël tànk nit dugal ko biir sawar alors que moom duggul sawar non mooy buñ la dugalee sawar moo tax alxuraan bu ne tabbat yadaa abii lahabin wa tabb tabbat daal dinay toskare daal dinay kuttus tabbat alxuraan yadaa abii lahabin ñaari loxoy abu lahab eh, wa tabba maa aghnaa waaw alxuraan lépp loo xam ne lu mu koomaloon la mooy ça ne veut pas dire que ñaari loxoy abu lahab kese ñoom ñoo tabb ah non mooy abu lahab lépp da waylun toskare waylun burumbu xurumbugal li Seydina Abu Hurayra waxoon eh, ba mu gisee taalibeem yi am ñoo xam dañoo jàpp seen tànk yi defee tooy am lu ci tooyul waaw mu ne asbighul wudu matal leen jàpp ay bu ngeen di jàpp na mat de fa inni ndax man dégg naa aba dégg naa abal qaasimi bàyyi al qaasim sallallahu alayhi wa sallam eh, mu yonent bi sallallahu alayhi waylun te lool Seydina Abdallah ibn Amr solo na ko boo demee gisoon nañ ko ci eh, Umdatul Ahkam <laughs> bu al imaam al Maqdisi <laughs> Umdatul Ahkam <laughs> Umdatul Ahkam bi boobu lañ jëkk a def ci façon xadiisu gaaw yi nii mais bii moom gaawaluñu ko même bu dee au début dañ loolu lool moo doon suñu bi yéene de mooy defoon niñ defoon Umdatul Ahkam arba'in yeeg yooyu mooy rek wax waaw baat ak baat dem sa yoon waaye après nii la ko yàlla bëgg te noonu la gëne voilà Umdatul Ahkam bi voilà boobu nag c'était pas comme niñ la ko waxe woon c'était pas que suñu coobare lañ ko defe woon voilà mooy daa am ku ko laajoon quoi <laughs> daa am benn mbokk moo ko laajoon waaw ko mënoon a def daal mooy firi rek firi bu gaaw rek baat yi rek waaw ok insha allah borom bi def na def nañ ko bu yàgg moo ubbi série kii yii nii ah walillahi alhamdu wal minna mooy hadis boobu mooy bu nee waylun xur waylun kukk waylun xurundugal lil aqaabi ñeel na ndëggu tànki minan naar ci sawara loolu mooy bu ngeen kiiwul lool mooy bu ndëgg tànki la ñuy dugal bàyyi la li gën a dëgër mooy lool kinaayatun day liñ ci jublu mooy almar i kon bu na nee te ne képp koo xam ne amul kenn mabarat hadisu imaamul Buxaari bi rahimahullah qadama abdin fi sabilillah fatamassahu naar fële imaamu Ahmad at-Tirmidhi an-Nasa'i rahmatullah alayhi loolu ñaari ndëgg tànk yooyu xaraamal nañ leen sawar loolu mooy nit ki ci boppam xaraamal nañ ko sawar liñ doon wax sànk nag mooy bu dee ne yow kii dem àjjuma ngir ut mu yàlla kii dem yoo xamante ne cooro nga bariwul moom la boroom bi di xaraamal ay ndëgg tànkam yooyu ndax lu mu jëm ngir am ngërëmu yàlla borom bi xaraamal ay ndëgg tàngam safara mais nan ngay xalaat ki nga xam ne moom daa dem ngir joxe bakkanam ci toolu xare te xadiis boobu eh, moo tax imaamu Nawawi nag indi fi xadiis bii ngi wane fadlul jihaad yi waaw mooy poussière ba kese yow poussière ba nga fay ame kese yow loolu tax nañu xaraamal la li nga xam ne mooy safara Allahu akbar te loolu mooy la loolu mooy poussière bi ah poussière bi moo la laal tax ñu xaraamal la safara waaw mais léegi ka nga xam ne moom waxuma la poussière kese dañ ko faa blessé wala daf fa faatu nag kooku kooku kooku kenn xamul ay mbiram ko <laughs> kooku kenn xamul kon daraja yi nga xamante ne moom lay am voilà kon baabu fadlil jihaad yi walillahi alhamdu eh, eh, eh, wal minna waaw akbar waaw yow daal bu la poussière bari laal dàq na sawara ci yow waaw wala imaamul haafid ibn Hajar mu ne wa fii zaalika ishaaratun ilaa aziimi qadri tasarrufi fii sabiilillah waaye lii moom junjula buy wane màggaayu dayo gi nga xam ne mooy di suppande di soppandeku ci yoonu yàlla quoi ndax fa idaa kaana mujarradu massul ghubaar lil qadam yahrumu alayhaa an-naar fa kayfa bi man sa'a wa badala juhdahu wastanfada was'ahu waaw waa mais mooy li ñu wax bu dee yow waa ji nga xamante ne nii poussière yi kefee ko laal ñu xaraamal ko safara mais waa ji nga xam ne daa jël yépp yulli dayog coonam ah lépp lu mu bu def ko ci ba bakkaram sax bu pare jaay ko ci wala jaay ko ci mais kooku moom lu muy loolu kooku koy biram lu muy deme te gisoon nañ xadis boo xamante ne nii eh, niroo woon nag xadis bii nii al imam mu ngi koy indi ci kanam walillahi alhamdu wal minna kon leneen loo xam ne nag la jànge ci xadiis bi mooy te waxoon nañ ko keroog xadiis yi naa Salmaan bi voilà gis gaa yi nekkoon ci ribaat bi mu leen di wax lu leen di gina a sawarloo waaye naka noonu Seydina Abu Muusa ci xadiis bi ñu génn nga xam ne Seydina Abu Abu Bakr ibn Abi Muusa dane sami'tu abi radiyallahu anhu wa huwa bi hadratil aduwwi yaqul mooy baa ngi dégg naa sama baay di Abu Muusa radiyallahu anhu ma di wax fekk ñu ngi nekk ci teewaayu noonu bi war a xare tàmbali xare bi muy wax nit ñi loo xamante ne inna abwaabal janna wax leen xadiis Yonent sallallahu alayhi di leen gën a révigorer di leen gën a sawarloo waaye di leen gën a xam ne lu baax li ngeen nekk lii nii xéewal li nga xam ne moom la ci Yonent sallallahu alayhi wasallam loolu daa nekk li nga xam ne sunna la moo tax Abaaya bi mu gisee Yazid ibn Abi Maryam di dox ak cànkam mu daal di koy dab fekk moom mu ngi war neewul o oh, kii daal gañe na ma ko waa man moom nekkuma fii di ko wax dara déedéet mu ne ko abshir waaw ndax bégal jullit ci jaamu yàlla yu mag yi la waaw moo tax sax keroog Badar yoneen saa sala borom bi dana yéen yónni yi ma yónni malaaka yi defuma ko illaa bushra lu dul bégal leen allah borom bee ko njëkke waaw bégal jullit jaamu yàlla la boo xam ne borom bi ah, ci boppam moom moo ne ko sax waaw di bëggal jullit ñi waaw waaye boo ñëwee di leen Euh, jox ay mauvaise kii di leen tiital di leen nangam loolu bokk na ci euh, euh, bàkkaar yi gën a mag tamit waaw bégal waaw waaw bashir fa bashir ibad yeneen saa saa borom bi nee ko nee na ko bégalal sama jaam waaw waaw kon nag mu ngi noonu kon bégal moo tax abaya bi mu bi mu bi moom mu ne ko nag Yazid ne ko ah yow mii de abshir waaw bégal waaw te nag kuy bëgg nag mooy da ngay bëgg fadlullahi wa bi rahmatihi fa bi dhalika falyafrahu mi alquran wax qul yeneen saa saa waxal bi fadlillahi ci ngëneelu yàlla wa bi rahmatihi ak yërmandeem gu yaatu fa bi dhalika ci yii falyafrahu waaye dee leen ci jubile tey tey tey insikar te leen leen di dee leen ci bëgge waaw moo gën xayrun mimma yajma'un moo gën poñeetum àddina mi nga xam neen koy dajale te du leen ko may waaw kon lii abaaya def radiyallahu anhu gis nañ ko fi gisati ko fi walla loolu dafa am solo waaw boo gisee di nekk ci lu baax nga xam xadiis wala aaya boo xam ne da koy conforter di wax lii lu baax njariñ ji ci nekk nga wax ko ko waaw te tamit nit ki buñ la koy wax bu boobaa yow même bu dee fekkoon na nga xam ko doo ko ne noo xam naa ko pare waaw loolu waxi ñàkk teggin la voilà ay nit di la wax leen même bu dee xam nga ko da nga koy déglu ba mu wax nga ne ko waaw koy waaw jërëjëf waay jërëjëf ci information bi même bu dee ne xamoon nga waaye ñëw ba non non non jaru comme li nga xam ne la yenn xale yi foog ñu yar leen ci loolu tamit ay du leen neex la ñuy waxe noonu waaw mbir boo ko xasee xam sax la koy xamal nga xam ne mbokk benn mbokk xarit xaritam wala ku tolloog moom wala rakkam wala yooyu wala ñëw di ko wax warul du commencé mu ne non xam naa ko pare loolu ñàkk teggin la la tudd voilà loolu du teggin da déglu ñu wax la ko Seydina Jibril la gi ba mu ñëwee di laaj yeneen saa salaam laaj ya di ko laaj ci ay saa ak yooyu dana ko mal mas'uulu anhu bi a'lamu mina saa'il ki koy laaj ki ñu koy laaj ginu koo xam koy laaj waaw Seydina Jibril li mu laaj du ah. lan mooy iman lan mooy islam lan mooy iman lan mooy ihsan moom xamu ko xamoon na ko waaw mais da doon laaj yeneen saa salaam ngir mu jàngal saxaaba yi radiyallahu moo tax bi mu ñëwee dem. yeneen saa saam ne dab leen ko dem leen indilaateel ma waaye gaa yi génn gisuñ kenn waaw mu ne leen est-ce xam ngeen kan la woon mu ne ñu ne ko déedéet allah wa rasuluhu alam sallallahu alayhi wasallam mu ne hada jibril mu ne kooku jibril la woon de ataakum yuallimukum diinakum dafa ñëwoon ngir di leen jàngal seen diine voilà pourtant xam na loolu mais nekkul yeneen saa saam bi wax mu ne noo xam naa ko déedéet moo tax loolu dooy ay teggin voilà rawatina nag bu dee xamoo ko loolu nga gën daal di koy jàpp ba ni ko ni mu ko nettalee moom Yazid ibn Abi Maryam jëlu ko ci Abaaya mu jëlu ko ci Abu Absin radiyallahu taala anil am solo la kon ñu gise ci tamit fi sabilillah mooy comme li ñu wax sànq bu ñu ko jooyalee sa jihaad lay wax waaye ginnaa yaatu loolu waaw mooy lépp loo xam ne dalay may yow da ngay dem di doxi service pour nit sa mbokk jullit poussière ba ngay poussière booy dem sa oto bi nga dugg wàcc wala gaare fenn wala dox ba foofu jëndal ko yoo xam ne manu koo jëndal benn maire boo xam ne moom kefee dëkk wala ko nga dem defal ko ay course ak ndàngam ndàngam mais yow sa poussière boobu ngay poussière di xëcc kadi beeg wala di kii oto yi di la kii euh, léeg-léeg bu tawee nga romb benn oto jaar pis la fël ndox mi mu daal di lay tooy mais loolu ci yoonu yàlla la yow moomu yeneen saa saa nee ne yow moom xaw ma kan de mais safara doon rawal yow eh ñun ñu ko xoole loolu ñu ngi xoole lool oh, non non bu bañee bu bu naan waaye man bu ma jaaree fee te maire bi gis ma di ma dox loolu service quoi xaaral ma teggi ah si yooyu boo ko yoree alors que boo amee esprit bi yow doo xaar sax mu wax la ko da ngay dem di ko def comme ne Seyna Aboubacar doon defal maire ba <laughs> Seyna Aboubacar yàlla

mu mu mu njël njël la jóg di ñëw ngir kii gis am am silhouette jiitu ko boo xam ne def na affaire yi ba pare li kii ci kër xool mu yaboo ba nga man ne man daal saa dem toogi quoi <laughs> moom rootal na mère bi ba toog moom kii man maa ngi téye la jóg naan naan ma ñëw ba ci <laughs> wut di gis ko muy génn def na yëpp mooy xoolal yooyu voilà. mais ñun sawaay jamonoy nelaw la waaw nelaw ngeen nelaw ci yiw rek <laughs> waaw ngeen nelaw yiw yi <laughs> fàddu leen non ñun dañuy fee dañu feebar mooy yooyu yëpp boo koy def moo tax da war a xam ne ci jaamu yàlla nga nekk waaw dem jëlal ay nit crèche wala école wala yooyu mais def ko ngir yéene yàlla mais booy dox ci mbedd mi ni kii poussière yooyu mais saay yooyu yëpp ci la <laughs> waaw loo xam ne gars yi mënuñu ko def wala dina jafe ñoom nga defal leen ko mais ci yoonu yàlla la def ko yéene ko yàlla poussière boo ca am yow euh, euh, say dëgg tànk xaraam na sawara rawatina nag bi nga xam ne mooy jihaad moom moo tax al imaamu an-Nawawi rahimahullah daal di koy indi fii léegi kon loolu am solo léegi dañuy jël bi ci mujj non bi ci tegu waa mujj xadis buntu <laughs> bi jeexagul mais comme que jotoon nañ ko gis dañ koy wax rek fi ribaat yi daal di jàll muy xadis mille trois cent quatre mu ne waan abi hurayrata radiyallahu ta'ala anhu annahu qaala qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam laa yaliju nnaara rajulun bakaa min xashyati allahi xatta yacuuda allabanu fi ddar' wala yajtamicu ala cabdin gubaarun fi sabiili allahi wa duxaanu jahannam rawaahu tirmidi rahimahu allahu taala kon al imaamu mu ne waqaala des na waqaala hadithun hasanun sahih voilà faut pas sauter les affaires kon mu ne moom al imam an-Nawawi rahimahullah mu ne wa an abi hurayrata mu ne mu ngi jële ci sayyidina wa mawlana abu hurayra radiyallahu anhu qaala nee na qaala wax na rasulullahi ndawal yàlla le sallallahu alayhi wa sallam laa yaliju naara du dugg safara mukk mukk mukk rajulun góor goo xam ne baka loolu nag góor ak jigéen a ci yema voilà baka jooy na min xasyatillah te la waral mu jooy mooy ndax ragal yàlla hatta moom du dugg safara ba lii xew lii kese moo mën a xew moom mu dugg safara hatta ba yauda lay dellu allabanu soow mi meew mi fi dar'i mooy gis nga boo bu ñu bu ñu rattee ab gàtt ak gëléem wala xar wala bëy ratt ko ba soow mi génn fekk soow mi mënula duggaat ci weenu euh, bëy ba wala xar ba wala gëléem ba comme na mu fa génne woon bu lool amee xanaa loolu te loolu mooy man da nekk <laughs> loolu waxoon nañ la mooy comme waxu wolof bi ñu naan la saay doo may lii mu ne ko bu naa la ko may bu ginaar saxee bëñ loolu mooy du la ko ma sa may parce loolu nekk <laughs> waxoon nañ la foofu tamit alquran ndax ne gaa yi euh, euh, mooy suuratul aaraaf waaw hatta yalijal jamal fii sammil xiyaat waaw gaa yi ba ba ba gëléem di dugg ci puso bi nga mooy bën bënu puso foog gëléem dugg fa waaye ñooy sawara la ñuy sax loolu daa mën a nekk lool façon wax la buy wax ne mooy ba abat waaw kon képp ku jooy góor wala jigéen jooy ndax ragal yàlla kooku du dugg safara mukk lu dul soow ma ñu xam ne dañ koo ratt ba pare mu mën a delluwaat ca weenu bàyyi ma bañ ko ratte wala gàtt ba mu ne wala yajtamiu te du daje ala abdin ci benn jaam xubaarun fi sabilillah ab ci yoonu yàlla wadu xaanu jahannam amul kenn koo xam ne nit koo xam ne alhamdulillah xas naa dem ci toolu xare yo alhamdulillah yoonu yàlla poussière fa poussière boobu ko dal jeex na tax na moom safara dootu ko laal ndax ñaar yooyu mënuñoo dajaloo ci benn nit même bu dee ñaari dund yu wute na mooy dund àddina la dund alaaxira képp ku dund àddina gii nga ma sa poussière sa yaram dalay poussière ci yoonu yàlla laal ko yow alaaxira safara xaram na ci yow mënula laal mënatula laal waaw waaw mu ne rawaahu muy sa duxaanu muy poussière muy saxaaru poussière yoonu yàlla bu la laalee saxaaru jahannama du la laal waaw te xam nga booy taal léeg-léeg saxaar say njëkk génn bu dee neew saxaar si du la laal kon mooy à force yi tàkk tàkk ba voilà mu ne waqaala mu ne rawaahu soroona ko at-Tirmidhi daal imaamu Abu Isa Muhammad ibn Isa ibn Sawrata ibn Musa at-Tirmidhi rahimahullahu ta'ala wa qaala bi mu ko solowee mu ne lii de xadiisun xadiis la xasanun boo xam ne bu baax la saxiixun bu wér rombon na xadiis quatre cent quarante-huit voilà foofaay lañu ko gise woon muy foo xam ne yàggoon na kon ah akbar comme quoi on a avancé voilà 448 ñu ngi 1300 1304 mooy buntu bi nga xamante ne moom la al imaamu al haafiz an-Nawawi rahimahullah defoon buntu chapitre 45 baabu fadli al-bukaa'i min khashyati llahi ta'ala wa shawqan ilayhi mu doon xadis 448 Abi Hurayrata radiyallahu anhu waxoon nañ la dina ñëwaat trois cent quatre mu ngi nii walillahi alhamdu wal minna bu amee lépp kon amul lépp les di wax lépp les di waroon na waxoon nañ ko boobu bale léegi kon da nga koy dellu xanaa ñu ne lëkkaaleem ak ngëneel bunt bii di wax ngëneelu jihaad mooy que yeneen saa saam di ñu xamal ne képp koo xamante ne nii poussière laal dina la ci toolu xare saxaaru jahannama moom du la laal mukk waaw ak ngëneeli mooy jihaad dalay soril safara yóbbu la ajjana te borom bi waxoon na faman zuhziha anin naari wa udxila al janna faqad faaz <laughs> képp koo xam ne soril nañ la sawar ëllëg daal di lay dugal ajjana kooku mooy ci gañe waaw fekk loolu amul moom lasta bi gagnera yow de toute façon gañee ko kon nag ci kaw noonu la ñuy yem di ñëw ñu xadiis bu niroog comme yii rek nga xam ne al imaamu